kanta hadis yi ginnaaw laaye boobu innama najwa min ash-shaytan al imam indi fi ñaari hadis bu njëkk bi dañ leen di boole ñaari hadis yépp ndax ñoo bokk lu ñuy wax insha allah muy hadis mille cinq cent quatre vingt dix al imam an-Nawawi mu ne وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجثان دون الثالث متفق عليه رواه أبو داود رحمه الله وزاد قال أبو صالح رحمه الله qultu libni umar radiyallahu anhuma fa arba'a qaal laa yadurruk wa rawaahu maalikun rahimahullahu fil muwatta'i an abdillahi ibni diinaarin rahimahullah annahu qaal kuntu ana wa ibnu umar radiyallahu anhum inda daari xaalid ibni uqbata radiyallahu anhu allati fi ssuuq fajaa'a rajulun yuriidu an yunaajiyahu wa laysa ma'a ibni umar radiyallahu anhumaa ahadun ghayrii fada'a ibnu umar radiyallahu anhumaa rajulan aaxara hattaa kunnaa arba'a faqaala lii wa lirrajuli saalisi alladii da'a istaghfiru shay'an fa innii sami'tu rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu laa yatanaajasnaani duuna waahid wa 'an ibni mas'uudin radiyallaahu anhu anna rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ida kuntum salaasatan falaa yatanaajasnaani duuna al-aaxar xattaa taxtalituu binnaas min ajli anna zaalika yuxzinuhaa muttafaqun alayhi kon al-imaam al-xaafidu an-nawawiyu rahimahullah mu andil ñu ñaari xadiis yi di buntu bi di wax tere guñ tere di déente ñaari nit ñe nekk ñetti ñaar ñi di déeyante bàyyi ñetteel ki lu dul moom mu jox leen ci ndigal wala euh, euh, aajo waral ko mu ne hadis wa an ibni Umar mu ngi jële ci sayyidina mawlana Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab anhuma anna rasulallahi ken dawal yàlla li de sallallahu alayhi yal na borom bi julli tay sëlmal ci moom qaala nee ida kaanu bu dee nit ñi da nit ñi dañoo nekk salaasa ñett falaayata yatanaaja bu mu déeyante naa ni ñaar ñi duuna saalis bàyyi ñetteel ki comme voilà ñett ngeen ci benn pièce benn bërëb ñaar ñi ta wéet ne tafu jekki jóg dem taxaw ne di waxtaan wala nga yor sa téléphone am loo koy looy wan ñuy wanante ñoom ñaar keneen ki gisul wala ñuy wax beneen làkk comme l'imam An-Nawawi wax boo xam ne kenn ki déggu ci dara mu ne lool bum ko def waaw muttafaqun alayhi mu ne xadis bi al imaamu al Buxaari na ko noonu al Muslim Abul Husayn ñoo ko bokk solo mu ne rawaahu xadis bi solo na ko it Abu Daawud al Abu Daawud as-Sijistaani rahimahullah rahimahullah wa zaada moom nag riwaayam da cee yokk mu ne da ci beneen yoon bu bokkul ak yoon bii bi bii nekk Sahihayn boobu ci Abu Salih boroom import export taalibu bu mag bu imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu fii nag ci Ibnu Abbaas ci Ibnu la jëlee. Abu Salih di Zakwan génn na 101 borom import export as-Samman az-Zayyat rahimahullah mu ne qultu li Ibn Umar Ibn Umar radiyallahu anhu huma bi ma nettalee xadiis bi dama ne ko waa fa arbaa waa léegi bu dee ñett la yeneen saa sax waaye léegi bu dee ñeent nag mooy ñoom du ñu ñett ñaar ñi di déeyante mais ñeent lañ ñaar ñi di déeyante mu des ñaar mu ne fa laa yaduruk qaala imaam Ibn Umar ne ma laa yaduruk loolu loru la mooy du loolu lañ tere mu ne war a waaw xadis bi waaye it solo na ko ba léegi Maalik kon al imaam Maalik ibn Anas imaamu daaril hijra rahimahullah rahmatan waasi'a fil Muwatta ci téereem bi ji Muwatta an Abdillah ibn Dinar mu jël ko ci sëriñam bi ne Abdillah ibn Dinar di mawla ibn Umar ibn Umar moo doon radiyallahu anhuma moo doon jaatigéen annahu qaala nee na kuntu ana wa ibn Umar nee na damaa mas a nekk maag sama kilifa gi di ibn Umar di Abdullah ibn Umar radiyallahu anil jami' inda daari Xaalid ibn Uqba ca kër Xaalid ibn Uqba di frère Seydina Usmaan parce que Uqba mooy Xaalid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt temps yi ñu ngi doon wax euh, frère bi euh, Ruqayya kii euh, Umm Kulsum Umm Kulsum bint Uqba bi ñuy gis xadiisam ba doon ko fàttali ne moom Arwa bint Kurayz mooy yaayam di yaay Seydina Usmaan parce que Seydina Usmaan la am moom mooy Affan quoi Affan moo doon euh, boroom këram moom Arwa bintu Kurayz te Arwa boobu wax nañ la ne yaayam euh, doomu Abdul Muttalib mooy yaayam voilà bi sëru Abdallah ni jur yeneen saa moo jur Arwa léegi moom mooy yaay Seydina Ousmane euh, Affan moo ko njëkkoon a denc mu am moom Seydina Ousmane ak Amina di sœur bu Seydina Ousmane boo am ñoo bokk ndey ak baay muy Amina bint Affan après Affan faatu bi Affan faatoo nag. ci la kàccoor bu mag bi Uqbat ibn mu Mu'ayt euh, al-mujrimu shaqi dañu faat ko ci yoon bi ba jógee xare Badar daal di euh, yore saasam faatlu ko moom moomee moo mujjoon denc soxnaay yaayu Seydina Usmaan radiyallahu anhuma euh, radiyallahu anhuma gis nañ ko fan yee biñ ne Médina ñu ngi ko doon wax arwa boobu ak doomam yi nga xam ne léegi après nag ci la am al muy gouverneur boobu nga xam ne après ci lañ doon ñenn ñu doon jame Seydina Ousmane ne woon Égypte al Walid ibn Uqba ak kii nii Khalid ibn Uqba ak Umm Kulthum boobu ak beneen waay euh, tamit ñoo ñëpp ay doomam lañ woon ay frère Seydina Ousmane lañ ñoo bokkoon yaay Khalid euh, bii it mooy Khalid ibn ba euh, moom daa bokk ci ñi nga xam ne maslamatul si bi saxaaba yi nga xam ne fathu Makka lañ dugg ci l'islam moom nag dane Euh, Abdallah ibn Dinar dane man dama ne woon maag sama njaatige di Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu ñu nga woon ca këru Xaalid ibn ba ne woon ca marché ba mooy fa bërëbu marché ba foofee fa la këram ne woon foofu daam daa taqaloon ak marché bi nee na fa lañ nekkoon ñu nekk ñaata kon ñaar fajaa rajulun benn waay jóge na la yuridu an yunaajiya benn waay ñëw bëgg waxtaan ak sama kilifa gi di Abdallah ibn Umar walay sama abnu umar ahadun ghayri mu ne ta ibnu umar sama kilifa bi radiyallahu kenn nekkul woon ak man ku ak moom ku dul man ñaar lañ woon waa ji ñëw di ñett fada abnu umar waa ji bëgg a wax wax ak moom mooy petoog moom gisoog moom am lu mu waxtaan ak moom ibnu umar gis situation bi kenn ñett la radiyallahu anhu mu woote rajulan mu woo benn waay axara keneen ku leen ñeenteel hatta kunna arbaa abdullah ibn ne ba ñu nekk ñeent fa qaala lii mu wax ma wali rajuli thalith alladhi daa ak waa ji nga xam ne moom la woo ñetteelu nit ki mu woo ne nañu ñun ñaar istaxira shay'an ne leen man ngeen a randu tuuti eh, eh, eh, fa inni man sami'tu rasulallah ngir mu mën a waxtaan ak kii ñëw bëgg a wax ak di am lu mu ko déey ndax man dégg naa rasulallahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan laa yatanaaja bu mu petoo bu mu nekk di déeyanti isnaani ñaar duuna wahidin ba wëlif kenn mooy ñett lañ ñaar ñi di am lu ñuy wax bàyyi keneen ci seen biir mu neen yool di ginaaw saa sam di ko tere looloo tax bi kii ñëw ñu nekk ñaar maa ak yow kii ñëw bëgg a wax am lu mëddeey am lu wax ak man ma woo ñeent ñeenteel kële mu ñëw ngir yéen ñaar ngeen bañ a wéet yow nga bañ a kon mu ngi noonu kon loolu mooy xadiis bu njëkk bi waaw gis nañ ci kon indi na muttafaqun alayhi bi riwaay bi ci imaam Abu Dawud indi ak Muwatta yooyu yëpp war nañ leen a gis ci taxrij bi insha allah léegi xadiis bu mujj bi muy 1599 bi noonu dañ leen di boole mu ne waana wa an ibni Mas'ud mu ngi jëlee ci Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu anhu anna rasulallahi ken dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala nee na idaa kuntum salaasa bu ngeen fala yatanaaja isnaani bu ñaar ñi di déeyante am lu ñuy waxat secret seen biir dunal aaxar wëlif keneen ci hatta taxtalitu binnaas ba ni nga xam ne ci ngeen di jaxasoowe ak nit ñi waaw mooy ñeneen ñëw voilà bu boobaa garaawu miiñ aj lu tax ma tere leen lool miiñ aj li ndax à cause damay bañ anna zalika que ne loolee ndax loolee bo euh, yuhzinu day njàqaloo kenn ki du loolu la aaya bi wax sànq bu ñu koy gis innaman najwa minash shaytaan mais daa quel objectif seytaane di def loolu di dee naan yéen yéen déeylu déeylu déeyante leen bàyyi ke ah, li yahzuna alladhina amanu waaw voilà ngir mu jàq teg ci euh, yoo xam ne dut ak tamit ñaaw njort ak tamit moo jàpp ne est-ce que ñii du man la ñuy wax yooyu jàqloo ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla yeneen saasam nag ne nag yéen bu leen ko def ndax loolu laa loolu laay bañal ab jullit ñoo tax lor jullit inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq borom bi jullit ñi fañ ko toll fañ toll ca borom bi daa sori waaw lépp lu leen di lor da koy tere waaw waaw lépp lu leen di ba ci waxtaan nii sax yéen ñaar ngeen ngeen nekk ñetti yéen ñaar ngeen petoo ne lool di lor keneen ki borom bi ne bu leen ko def waaw innaman najwa minash shaytan kon nag xadiis baa ngoog nii la ko imaam abu mu ne muttafaqun alayhi euh, abul xuseyn no abu ki euh, yaxya ibn sharaf an-nawawi rahimahullah andi mu ne muttafaqun alayhi xadiis ibn mas'ud bi nag mu ne al imaam al buxaari waaye na ko noonu al imaam muslim wa abul xuseyn bokk nañ ko solo léegi nag ñu ñëw nag ci taxriij yi taxriiju suñu xadiis yi muy xadis kon mu njëkk bi dane an ibni umara léegi boobu dane muttafaqun alayhi ba pare indi ne rawahu abu daawuda indi riwaaye na ne mi ne imaamu malik léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que kon ñoom ñeent ñoo ko solo parce que ñeent ñi muttafaqun alayhi imaamul buxaari imaam muslim ñu ngi ci biir ñoom ñaar la ñoom la ñuy wax mu ne rawahu abu daawuda ay ama abu daawud seen mbokk mi solo na ko waaye mu ne wa rawahu malik imaamu malik kon muy ñeenti nit radiyallahu a jami' léegi laaj bi mooy que ñoom ñeenti ñooñu dong ñoo kaa solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi indi na ko fu bari naka noonu al imaam ibnu Maaja al-Qazwini indi na ko benn bërëb kitaabul adab baabu laa yatanaaja isnaani duuna saalis léegi buñ jëlee bi ci njëkk mooy boobu dana muttafaqun na nañu xool boobee kon muy hadiisu ñu ngi ci ibnu Umar radiyallahu al-Bukhari yi mu ngi woon kitaabul istinaan baabu laa yatanaaja isnaani duuna saalis comme ni nga xam ne ni imaam Ibnu Maaja tuddee mbir moom ndax loolu yàqu xadis bi la rahmatullahi alayhi al-imaam al-Bukhari mu ne haddasanaa rahimahullah Abdullah ibn Yusuf mu ne nettali nañu suñu sëriñ Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kalaa'i ad-Dimashqi al-Misri gane addina addina 218 rahimahullah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 càllale mu ne wa hadathana man imamul Bukhari te nettal nañu ba léegi Ismail di Ismail ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uwais ibn Malik kii moom imam Malik moo doon nijaayam ndax seeru imamu Malik moo ko juróon muy ibn muy Ismail ibn Abi Uwais rahimahullah muy Ismail ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uwais ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Madani rahimahullah gane àdduna 139 génn àdduna 226 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanii moom mu ne nettali man dongu maalikun al imaamu Maalik moom nag daa am lu raar waaw moom parce que imaam Maalik da ko doon da doon jàng da ko jàngal Muwatta waaw al-Qanabi imaam Maalik jàngal na ko xaaju Muwatta sinon imaam Maalik nañ la rahmatullahi alayhi doon loon toog di jàng téere bi ñu ñi di dégg kenn ci taalibe yi mooy liir comme Yahya ibn Yahya ñeneen ñi di déglu voilà kon Malik mu nekk ki ma ci Malik gis nañ ko sànq rahimahullah moo ko nettali moom donc an Nafi'in mu jële ko ci Nafi' di Nafi' mawla Abdillah ibn Umar ibn al al-Qurashi Abu Abdillah al-Madani hmm, rahimahullah génn àdduna cent seize nekkoon mawla ci ki nga xam ne mooy ibni Umar radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu anhuma xam nga càllale bi mooy càllale bu rëy bi an Naafi' an Abdillah mu jël ko Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman génnaat na soixante-treize am ñu ne soixante soixante-quatorze voilà càllale bi mooy as-silsilatu dhahabiyya voilà moom la imaamul Bukhari doon wax ne mooy càllale bi gën a wër ci kaw suuf mooy bi waaw Malik an Naafi' an ibni Umar radiyallahu taala anhu moo tax Yahya ibn Bukayr doon ko wax Abu Zur'a ar-Razi <laughs> ne koy Abu Zur'a ah <laughs> waaw ne ko ginde càllale bii nii Malik imaamu Malik jële ci Naafi' mu jële ci ibnu Umar mu jële ci Yonent saa sallam mu ne ko gis nga càllale bii nii mooy daa mel ni rido bi ngay xëcc ab rido ngay xëcc rek fa tanzuru ila an-nabi saa sallam wa sahaaba <laughs> Allahu akbar càllale bii moom mooy càllale boobu boo jàpp mooy gën a dëgg moom il suffit boo jàppee mu ngi mel ni yow ba mu nettali la li mu lay Malik imam Malik jële ci sëriñam bi Naafi' mu jële ci Ibnu Umar mu jële ci Nabi sallallahu alayhi mu ngi mel ni yow ñoom dañ laa ubbil rido bi nga xam ne moom ngay xëcc ngir gis yonent bi saa sama saxaabaan yi radiyallahu anhu <laughs> akbar moo na imam al-Bukhari yi dane bii moom mooy càll bi gën a dëgër ci kaw suuf voilà mu ngi noonu <laughs> kon mu ngi noonu waa silsila dahabiyya waaw rahmatullahi ala al-jamii' léegi ko naan ibn Umar radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idhaa kaanuu thalaatha falaa yatanaajasnaani duuna thaalith voilà lii mooy bu imaamul Buxaari kanta imaamu Abul Husayn moom kitaabu salaam la ko indi baabu tahriimi munaajaati al-ithnayni duuna thaalith bi ghayri ridaa foofu mu ne haddathana Yahya ibn Yahya ndax ñoom eh, mu ne nettali nañu Yahya ibn Yahya di ki ñu doon wax naan naan moom moo doon moom lu bari da doon jàng boo bokkoon ci ñuy jàng ci kanamu imaam Malik mu wax ñeneen ñi di déglu mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali mawlahum al-Minqari an-Nisaburi al rahimahullah am ñu ne min qariya mawlaahum la gane àddina cent quarante-deux génn àddina deux cent vingt-six rahmatullah alayhi qaala mu ne qara'tu ala Maalik gis nga damaa jàng ci kim anam imaamu Maalik rahmatullah alayhi gis nga sànq an Naafi' gis nga sànq an ibn Umar radiyallahu anil jamii' anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idhaa kaana thalaatha falaa yatanaajasnaani duuna waahid voilà mu ngi nii nii la ko al imaamu hmm, eh, kii indi voilà Euh, muy al imam bi li imamu hmm, yi nga xam ne mooy muslim rahmatullah léegi nee na war a waawu abu daawuda ah, wa zaada léegi nañ xool imam abu daawuda moom mu ngi doon di awwalu kitaabul adab baabun fi tanaaji ah, foofu mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu jële ko ci seen sëriñ bu mag bi moom ak Imam al-Bukhari Imam Muslim muy Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullah gane àddina 159 génn àddina 235 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abu Muawiya mu ne gi ñu nettali ma Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlahum Abu Muawiya ad-Darir al-Kufi rahimahullah gane àdduna 113 génn àdduna 194 rahmatullahi alayhi an al-Amash moo ko jël al-A'mash al-Kufi di Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili mawla Abu Muhammad al-Kufi at-Tabaristani al-asl rahimahullah gane àddina 61 génn àddina 145 ci wuute bi ci am rahmatullahi alayhi mu ne xaata xawal man imam Abu Dawud mën di la beneen càll la wa haddathana Musaddadun mu ne keneen beneen Serigne Bourou Abu Bakr ibn Abi Shayba nettal muy Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasani al-Basri rahimahullahu ta'ala génnaat na la 228 moom nettal na qaala mu ne haddathana Isa ibn Yunus mu nekk nettal na Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq Amr ibn Abdillah ibn Ali ibn Ahmad ibn Zil Yahmud Yahmad ibn Subay' moo tax ñu naan ko as-Sabi ibn Sabi' as-Sabi'i as-Sabi'i Abu Amr ñi ne Abu Muhammad al-Kufi rahimahullah génn àdduna cent quatre-vingt-un ci wute bu ci am nañu ne am nañu wax sax ba li nga xam ne mooy cent quatre-vingt-huit am ñu ne cent quatre-vingt-onze loolu yéene la entre xoolal cent quatre-vingt-un ba cent quatre-vingt-onze dix ans de d'écart am nañu ne ci la génn àdduna mu ne woon siqatun ma'mun yàgg nañ koo gis mooy Isa ibn Yunus di mbokk Israil di frère Israil ibn Yunus rahmatullah anil jami' anil A'mash gis nañ ko mooy Sulayman al-Kahili euh, rahimahullah an Shaqiq moo ko jële ci Shaqiq imaam Abu Dawud mu ne yaani ibn Salama kim ci jublu mooy ibn Salama di Shaqiq ibn Salama Abu Wa'il la siiwoon al asadiyu al kuufiyu bokkoon ci asadu Xuzayma rahmatullahi alayhi génn àddina vers les années quatre-vingt-deux rahma muxadram la woon fekk woon na jamono yonent bi salawatullah wa salaamu alayhi waaye jotu koo gis an Abdillah mu ngi la Abdillah xam ne buñ ko jolalee doolu mooy Abdillah ibn <laughs> eh, kii Mas'ud la voilà waaw gars yi nag dañoo juum voilà <laughs> ay gars yi juum na Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awwam mukk <laughs> Abdallah ibn Zubayr jamais non non du moom waaw kooku du kii kii Abdallah ibn Mas'ud la voilà radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala muy ibn Ghafil ibn Habib bokk ci njëkk a dugg ci l'islam nekkoon Uqba ñu doon sant ibn Abi Mu'ayt moom mii moo ko doon sàmmal ay gàttam <laughs> waaw <laughs> waaw ba yore saa salaam génne benn bés ak Seydina Abu Bakar génn ci biti Makka gis ko muy sàmm moom Ibn Mas'ud yore saa laaj leen ndax man nañu leen a may mu ratt ci gàtt gi mu ne ah man kat man dañ maa wóolu inni mu'taman waaw man dañ maa wóolu fekk gàttu Uqba moomu di bàyyu Xaalid mais Xaalid mu nu Uqba euh, voilà <laughs> moom moo doon kàccoo bu mag bi moom la doon liggéeyal ana Abdillah génn àddina la 32 fële ci Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam bon Abdallah ibn Zubayr bon de toute façon du moom an Abdillah euh, Shaqiq ibn Salama Abdallah bi muy wax mooy Abdallah ibn Mas'ud bon Abdallah ibn Zubayr nag euh, Abdallah ibn Mas'ud da tegoon fu kawe parce que Abdallah ibn Mas'ud keroog miy waaj a génn àddina euh, Médina parce que dafa jóge Kufa ñëw Médina bon après fala feebar daa yi fële génnaat laata muy génnaat na dane woon ay mbiram lépp mu ko teg ci loxo az-Zubayr ibn al-Awwam ak doom ji ni Abdallah te ay doomam yu jigéen kenn du leen denc lu dul ci illaa bi iznihima lu dul ci seen digal ñoom ñaar voilà kon mu ngi noonu kook fonkoon na ko lool waaw Allahu akbar tagat boobu Abdallah ibn Zubayr trente-deux ans la moona ah. voilà trente un ans ndax année bi gàddaay bi ci la juddu te lii l'an 32 la woon ci jamonoy Seydina Ousmane euh, radiyallahu anhu te baayam moom baayam la az-Zubayr ibn al-Awwam ne ñoom ñaar az-Zubayr ak doom ja Abdallah ñoom laa bàyyee samay mbir moo tax keroog bi mu génne àdduna Ibn Mas'ud moo ko toppatoo moo ko jullee denc ko Baqi'ul Gharqad après toppatoo miraasam ak yooyu waaw kon an Abdillah mu ibn Mas'ud ibn Ghafil radiyallahu anhu annahu qaala qaala Rasulullah laa yantajisnaani duuna saalis nii la ko imaam Abu Daawud an laa yantaji waaw mooy laa yatanaaja rek mooy di waxante loo xam ne di déeyante si loo xam ne si ko la isnaani ñaar duuna saalis wëlliif ñetteel ki fa inna daalika yuhsinu ndax loolu ñetteel bi nga xam ne moom lañ bàyyi fee loolu da koy lor da koy jàqloo après imam nga ne mais ana ana ana al Abu An-Nawawi waxoon ne la xaaral saay voilà jeexagu dane qaala haddathana Musaddad bu gis nañ sànq fële li nga xamante ne moom la waxoon wax haddathana Musaddad mu ne haddathana Musaddad jële na Musaddad miñ gisoon sànq ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad rahimahullah qaala haddathana Isa ibnu Yunus muy tàllale bële rek bu ñaareel bi qaala haddathana al-A'mash an Abi Salih bi nag al-A'mash jëlewu ko ci shaqiq wala ci keneen da ko jëlum ya abu salih di zakwan abu salih as-samman az-zayyat al-madani rahimahullahu ta'ala borom import export génnaat ne la 101 rahmatullah alayhi am na moom itam am na wuute ah voilà am na ñoo xam ne dañ ne non entre quatre-vingt-dix ak cent la mais du cent mais cent un bi mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ci la génn àdduna moom borom import export Abu Salih Zakwan as-Samman az-Zayyat euh, di jaayoon diw yi bëri di ko jële Medina di yóbbu Irak waaye bu demee foofee am yum fu indi di jële Medina di jaaye ko dem an an ibni Umar tey am nga moom kenn Abu Hurayra ndax moom la gënoon a taqoon mais lii ci Seydina ibnu Umar radiyallahu anhu moom gis nañ ko sànq Abu Abdurrahman radiyallahu anil jami' annahu qaala qaala rasulullah sallallahu mu neen saa sa wax na comme hadis comme hadis bi mu génn léegi qaala Abu Salih Abu Salih nag ne fa qultu li ibni Umar ci laa waxe nag ibnu Umar radiyallahu anhu maa ne ko waa fa arba'a waa bu dee léegi dootu ñetti ñeent la mu ne la qaala laa yadurruk mu ne ma loolu loru la bu dee ñeent mooy loolu garaawul du lool lañ tere léegi kon gis nañ rawahu abu daawud qaala abu salih qultu li ibn umar kon gis nañ ko léegi nag mu def wa rawahu malikun mu ne imaamu malik imaamu daaril hijra daal dina koy solo moom mu ngondi kitaabul jaami' baabu ma jaa fi munaajaati isnayni duuna waahid voilà boobu logoon di imaamu Malik mu ne an Nafi'in anad la mooy mooy même kii bi Abdullah ibn Umar mooy càllale as-silsilatu zahabiyya radiyallahu anil jami' anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam ah qala idha kana thalatha fala yatanajasnani duna wahid voilà moom noonu la ko dee léegi nag sauf que nga ne waaw lii mooy kaddu gi mais sauf que imaamu Nawawi li mu wax du lii ah imaamu Nawawi dane rawahu Malik fil Muwatta an Abdullah ibn Dinar te yow lii yow càll bi ñii nga wax léegi du Abdullah ibn Dinar ah. ci Naafi' la ko jële moom mu jële ko Abdullah ma ne la waaw kay c'est que hadith boobu la njëkkeen di avant bi waaw buntu boobu maa jaa fii munaajaat isnayni duuna waahid bi bii la njëkkeen mooy ba Abdullah ibn Dinar déglul imam Malik dane an Abdullah ibn Dinar jële ci Abdullah ibn Dinar al-Qurashi al-Adawi mawlaam Abu Abdirrahman al-Madani comme jaatigéem Abu Abdirrahman ah, rahimahullahu ta'ala génn àddina 127 am na nag ñu ne 131 mais 127 bi moo gën a dëgër mawla ibn Umar la woon radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne annahu qaala kuntu ana mu nettal imam Malik ne kuntu ana wa Abdullah ibn Umar 'inda daari Khalid ibn Uqba allati bis-suuq voilà fa jaa'a fa jaa rajulun yuridu an yunaajiyahu wa laysa ma'a Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma ahadun ghayri wa ghayru rajul alladhi yuridu an yunaajiyahu voilà fii da ci yokkoo te nekkul woon ak Abdullah ibn Umar kudul man waa ji ba mu ñëwee bëgg a waxtaan ak moom déenteeg moom te toog moom te nekkul woon ak moom lu dul man ak waa ji bëgg a waxtaan ak moom fa da'a Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma rajulan akhar hatta kunna arba'a fa qaala lii fa qaala lii wali rajul alladhi daa mu wax ma man ak waaja mu woo istaxira shay'an fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yatanajasnaani duna wahid voilà gis nga kon mu ngi nii hadis baa ngi nii nii hmm, al imaamu Malik indi kon boobu c'est bon mooy kon euh, taxriju hadis bi nga xam ne mooy bi jaar ci imaamu ibnu dinarin radiyallahu anhu léegi nag mu def suñu dernier hadith bi mooy Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu moom boobu dane muttafaqun muttafaqun alayhi léegi laaj bi foofee mooy est-ce que Abdallah ibn Mas'ud hmm, euh, radiyallahu anhu dane muttafaqun alayhi mooy est-ce que kon al imaamul Bukhari ak al imaamu muslim rahmatullah alayhima ñoom ñaar dong ko solo ñu ne la déedéet al imaamu ahmadu solo woon na ko lu jiitu na ko noon al imaamu tirmidi solo na ko ak al imaam ibnu maaja al qazwini rahmatullah ala al jamii al imaamu al buxaari kitaabul istizaan baabun idaa kaanu akthara min salaas min salaasa falaa ba'sa bil musaarah wal munaajaah voilà. fii la ko indi bil musaara wal munaaja bu dee nekk nañ lu ëpp ñett garaawul ñu daal di déeyante secret ak tamit daal di peto loolu garaawul léegi mu ne haddathana Usmaan mu jëla ko ci frère grand frère u Abu Bakr ibn Abi Shayba mi imaam Abu Dawud jële hadis bi ñu génn ci Abdullah ibn Umar muy benn ci yoonam yi Abu Bakr ibn Abi Shayba kii nag Usmaan ibn Abi Shayba la muy Usmaan ibn Muhammad ibn Ibrahim Abul Hasan al-Absi mawla al-Kufi di Usman ibn Abi Shayba la siiwee woon gane àddina cent cinquante six génn àddina deux cent trente neuf wax nañ la moom mujjee génn àddina petit frère am qaala rahmatullahi alayhi ma qaala mu ne haddathana Jarir mu nekk ci nett mooy Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays Abu Abdillah ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi génn àddina cent quatre-vingt-huit am na iwute rahmatullahi alayhi an Mansur moo ko jëlee ci Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Itaab as-Sulami al-Kufi génn àddina 132 rahmatullahi alayhi an Abi Wa'il mooy Shaqiq ma la ñu gisoon ibn Salama Abu Wa'il al-Asadi bokk ci asadu Xuzayma nekkoon muxadram waxoon nañ la ko sànq rahmatullahi alayhi an Abdillah moo ko jëlee ci Abdillah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib Abu Abdurrahman al-Hudhali al-Kufi génn àddina 32 comme niñ la ko waxee sànq radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idhaa kuntum thalaatha falaa yatanaajaa rajulaani duuna al-aakhar hattaa takhtalituu bin-naas ajla an yuhzina wala ajla aw min ajli ajla an yuhzina mu ngi noonu waaw hattaa takhtalituu idhaa kuntum thalaatha bu dee ñetti ngeen bu leen di déeyante ñu ñaari nit ñi di déeyante bàyyi keneen bañ jaxasoo ba ñii xanaa ñeneen ñëw mooy te ñeneen ñooñu ko dee ñeent ñeent ca la tàmbale kantaal imam la ko al-Bukhari Muslim bale kitaabu salaam baabu tahrim munaajaati isnayni duna thalith bi ghayri ridaa hmm? ko he hande mu ne haddathana Abul Husayn Muslim rahimahullah mu jël ko ci petit frère ki ngi sànq muy haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Hannad ibn Sari lii moom imam wax ci tàlla imam Abu Dawud bi jë ñoo niro mu ne nettal nañ Abu Bakr ibn Abi Shayba gis nañ ko sa Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Absi mawla al-Kufi al-Wasiti al-asl gane àddina cent cinquante-neuf génn àddina deux cent trente-cinq rahmatullahi wa Hannad ibn Sari di Hannad ibn Sari ibn Mus'ab ibn Abi Bakr Abu Sariya at-Tamimi ad-Darimi al-Hanzali al-Kufi noo kële kii kii la ko jëlee woon Musaddad nekkuloon Hannaad Abu Dawud rahimahullah kon Abu Bakr ak Hannaad qaala rahmatullahi alayhima nee nañ haddathana Abul Ahwas ku ñu ne tam Abul Ahwas bi Sallaam ibn Sulaym al-Hanafi mawlaahum al-Kufi rahimahullah génnaat na 179 rahmatullahi alayhi an Mansuur gis nañ ko sax mooy Ibn al-Mu'tamir rahimahullah ha imam Muslim ne taxawal ma di la beneen càll la wa haddathana Zuhayr ibn Harb wa Uthman ibn Abi Shayba wa Ishaq ibn Ibrahim voilà mu jëla ko ci ñetti sëriñ don grand frère wu Abu Bakr ibn Abi Shayba mi gisoon sànq ci càllale imam al-Bukhari mu ne nett nañ Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullah gane àddina 160 génn àddina 232 rahmatullah alayhi wa Usman ibn Abi Shayba gis nañ ko sànq ci riwaaya imam Abu da Abu Abu Abu Abdillah al-Bukhari wa Ishaq di grand frère ki mu njëkk a tudd Abu Bakr ibn Abi Shayba bële wa Ishaq euh, ibn Ibrahim di Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar ibn Ubaydillah ibn Ghalib Abu Yaqub si woon ci al euh, Ishaq ibn Rahawiya génn gare àddina 160 ans génn àddina 237 rahmatullahi alayhi Eh, wal lafdu li Zuhayr mu ne kaddu gi nag Zuhayr mu nga xam ne bari na lu mu jëlee coom Abu Xaysama an-Nasaa'i al-Baghdaadi rahimahullahu ta'ala mu ne kaddu yi moom la ñu qaala Ishaaq mu ne kanta sama sëriñ Ishaaq bu mujj bi Ishaaq ibn Ibrahim mooy ibn Raahawayh moom dañuy axbaranaa moom kaddu googu la utilisé na xabaare nañu wa qaala al-aaxaraan kanta Usmaan ibn Abi Shayba Zuhayr ibn Harb Usmaan ibn Abi Shayba ñoom ñaar dañ ne haddathanaa nettali nañu jarirun gis nañ ko sànq ci riwaay imaamul Buxaari muy jarir ibn Abdul Hamid rahimahullah an Mansuur muy ibn al-Mu'tamir an Abi Waa'il Shaqiq rahmatullah alayhim an Abdillah ibn Mas'ud muy Abdillah Kisra ibn Mas'ud radiyallahu anil jamii' annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idhaa kuntum thalaatha falaa yatanaajasnaani duuna al-aakhar hattaa taxtalitu bin-naas min ajli an yuhzinaa al-imaam al-haafiz an-Nawawi ruux ximahullahu taala lii la indi ci Riyaad bi léegi kon ginnaaw taxrij bi nii mu def ana lëkkaale suñu bunt bi ak li nga xamante ne moom la na imaamu Nawawi tudde bunt bi ne baabu nahyi bunt bi wax aaye waaw tere goo xam ne moom lañu tere aaye ko li nga xamante ne nii mooy Euh, ñaar ngeen nekk ñetti ñaar ñi di déeyante di wax ante xam ne bàyyi keneen ci lu dul moom mu gërëm ko dañ laa la lool leer na ci xadiis yooyu saa saa wax ne bu dee ñetti ngeen bu ñaar ñi di déeyante bàyyi ki ci def waaw bu leen ko def ida kuntum salaasa fala yatanajasnaani duunal aaxar hatta taxtalitu bin naas ibn Mas'ud kanta bu ida bu ibnu Umar ida kaanu salaata wala yatanaajasnaani duuna saalis loolu dafa leer ci li nga xam ne mooy tere gi moom lii da nga koo tere moo na al imaam an-Nawawi rahimahullah ci al-Minhaaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj bi muy sharh yi mu ne nag tere gi moom lu xaraam la mu ne wa fii haadihi al-ahaadiis an-nahyu an tanaaji isnayni bi hadrati saalis waaw waaw mu ne hadiis yi dañ ciy jànge tere aaye gu ñu tere an-nahyu an tanaajis nayni ñaari nit bi petoo di am lu ñuy wax bi xadra fekk ñetteel mu ngi teew te waxuñoo moom mooy ñu bàyyi ko ne mu ne léegi nag mu ne wakada salaasa fa aktar mu ne loolu nag boroo xam koy dañ naan noonu loolu nag c'est boo nee parce que Ibnu Umar li mu def dafa indi dafa laaj Abdallah ibn Dinar danañ maag moom la woon am ku ñëw bëgg a wax ak moom mu woo keneen après mu bàyyi maag waajooj mu ne ñu dem leen taxawe ne xaw leen a randu mais problème bi mooy léegi bu doon ne euh, Ibn Umar comme woogu daa woo comme ñeenteel ñeenteel bi ñëw ñoom ñett ñu bëgg a wéet bàyyi kenn ki loolu est-ce ci la ñu ne la ci la kay <laughs> loolu la ndax waa ji mooy illa bi mooy tax tax bi ba léegi moom kese moo bu keneen ci daa ñëw nekk ak moom wéetatul moo tax Imaam An-Nawawi mu ne wa salaasa fa akthar bi hadrati waahid mu ne naka noonu moo xam ñett lañu ñoom ñett dem nee di wax bàyyi kenn ak ñu nekk dix dix ñu nekk dix fukk neuf yi juróom mooy fukk lañ juróom-ñeent dem taxaw ne la di waxtaan bàyyi kenn ki moo yem téeméer lañu téeméer bu manqué benn bi taxu ne la di wax bàyyi kenn ki c'est la même mu ne wa huwa nahyu tahrim mu ne lii nag taay yi nekkul ne dañ ko sima non a ah, dafa xaram parce yàq diggante lay indi waaw yàq diggante fa yahrumu kon nag day xaram alal jamaati ci mbooloo almunaaja duuna waaxid mooy ñu nekk mbooloo ñoom mbooloo mi ñuy waxtaan ne bàyyi benn nit dem taku ne ah, jóg bàyyi waa ji fee loolu daa xaraam ci ñoom waaw duuna waaxidin minhum koo xam ne ci ñoom la àndoon ñu bàyyi ko fee dem ñoom di waxtaan seen biir illa an ya'zan illaa an ya'zan lu dul waaj joxe ndigal ne leen grawut waaw Allahu akbar mu ne wa mazhabu ibn Umar te li nga xam ne mooy jëmuwaay Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu wa Malik ak imam Malik rahimahullah wa ashabuhuma ak suñu mbokk yi ñun Shafi'i wa jamaahirul ulama ak l'écrasante majorité boroom xam-xam yi anna nahya amun fi kulli azman kene tere bi yeneen saasam tere nag dafa joy ci jamono yëpp amul buñ naan bon jamono ji la woon ndax am na ci boroom xam-xam yi ñu koy wax wa fil hadar ak tamit moo xam tukki wuñu mooy ci dëkk bi lañ nekk wa wa safar ak ñu tukkee yëpp parce que am na tamit waroo xam-xam ñu ne non bu dee tukki la la tere parce que loolu quand ngeen tukki nekk foofu da ngeen fa wéet gi ñeen ngeen dem di waxtaan bàyyi keneen ci loolu day xaw a ñàng mais bu dee ci biir dëkk bi la garaawul loolu lépp mu ne loolu lépp loolu déedéet dafa loolu lépp ci la mu ne wa qaala ba'dul ulama mooy liñ doon a sànq lenn ci borom xam-xam rahmatullah alayhi ne innamal manhi an al munaaja fi safar duna al hadar li ñu tere mooy euh, ngeen di petoo di waxtaan fekk ci tukki ngeen nekk loolu lañ tere mais bu dee ci dëkk bi ngeen nekk loolu garaawul li na safar madinatul xawf ndax madinatul xawf ndax euh, tukki day nekk loolu dañ cay njorte di ci yaakaar ak ragal ak yooyu benn ànd ngeen dem li wax est-ce waxtaan ngir assassiné ma wala ngir def ma lu dul noonu loolu lépp ah, yaa may saytaane yéen a ko may muy xalaat lool waddaa mu ne woote na ba'dum lenn ñi anna hada al hadith mansukh na hadith bi dañ ko al abrogé waaye loolu dëgërul wa anna hada kaana fi awal islam que ne lii nii mooy njaal beenul falamma fasal islam bi l'islam tasaaroowee walla wa amina naas nit nekk ci kóolute léegi saqata nahyi tere goo tere gi wadd na yaay loolu dëgërul wa kaana al munaafiquun mu yaf'aluuna dhaalika bi hadrati al mu'miniin li yuhzinuhum li yuhzinuhum mu ne naafiq yi dañ ko doon def waaw buñ nekkee way ngëm yàlla yi nga gis naafiq yi dajaloo nekk fee wax ngir daal di njaqloo way ngëm yàlla yi amma ida kaanu arba waaye bu dee ñeek ñeent lañu fa tanaaja muy waxtaan isnaani ñaar duunas nay ni ñeneen ñaar ñi nekk ne loolu moom fala ba sa loolu amul benn problème bil ijma ci boro ijma'u consensus borom xam-xam wallahu a'lam lii la imam al-hafiz an-nawawi rahimahullah rahmatan wasi'a wa anta imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala kon lii mooy traité nañu côté woowu hmm? euh, mu ne euh, mu ne euh, mu lekki boo fekk muy wax ci lii mu ne hatta yaxtalitu binnaas bi wax ci riwaay imam ibn Mas'ud bi hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne fa bayyana ghayatal mana mu ne yeneen saa salaam daal dinay leeral lu tax tere gi ba kañ la wa huwa an yajida salis man yatahaddathu ma mooy lan mooy dañu tere ngeen nekk ñett ñaar ñi di waxtaan benn kenn ki ba kera loolu dafay tere tere boobu day plané nekk lu nekk ba di nga xam ne ci la ñetteel ki di am keneen ku mu mën a waxtaanal te loolu Ibnu Umar moo tax mu def ko woo ñeenteel mu nekk kenn ki wala mu ne kama fa'ala Ibnu Umar comme ni Ibnu Umar def radiyallahu anhuma mu ne wa dhalika annahu kaana yatahaddathu loolu gis nañ ko sànq ma rajulin loolu gis nañ ko hmm? léegi mu ne waqat nabbaha mu ne daal dinay leeral euh, euh, daal dinay leeral euh, attire attention fi hadhihi ziyada ala ta'lil bi qawli fa inna dhalika yahzu yuhzinu yeneen leeral na ke ne loolu li tax mu tere ko mooy lool day jàqaloo waa ji parce que moom kese am yaqa mooy mu des mu rot fi nafsihi ci boppam maa yuhzin maa yuhzinu laaj loo xam ne day waral moom mu daal di jàq nekk ci jàqare ak tamit ay xalaatin yoo xam ne du baax ci yéen ñaar wa dhalika bi an yuqaddira fi nafsi muy le ci boppam ann al hadith anhu bima yakrah te ni ñii li ñuy waxtaane ci moom la ñuy wax wala loo xam neexu ko aw annahum lam yarawhu ahlan waaw wala tamit loolu façon tuut naa gis ne ñii nawloo wuñ ma ko waa waaw jàpp nañ ne man daal duma seen nawle je ne suis pas euh, nekkuma koo xam ne ko apt laa ku war a nekk seen nawle boo xam ne li yushriku ba ñu bokk ak man waxtaan fii hadithihim ila ghayri zalika mina min ulqiyaati shaytaan yi nga xam ne shaytaan moo koy sànni ci ah ci nit kooku nag te yéen ak dimbali shaytaan nag ci seen bokk moomu bu boobaa nag voilà loolu la waaw te leen taa soo waxoon bul nekk waaye ahzaaka Allah mu ne déedéet bul wax loolu bu leen nekk koo xam ne dañuy dimbali shaytaan ci seen kaw bokk léegi ñaar ñi nga xam dañoo toog di warante ñett lañ ñaar ñi di wala ñu toog tamit di yónnee woon tay SMS yoo xam ne ñoom ñaar ñuy toog la alors que ñetteel baa ngi fi ñuy xool après waa ji bu yónnee benn message xool waa ji kenn ki xool ko waa xool téléphone am kii après mu tontu ko mais c'est la même chose yooyu yëpp lañ xaraamal voilà loolu lépp moo xaraam ndax yii yëpp yaa ko fi indi quoi mu ne waa ahadiisu nafs waaye tamit ak li nga xam ne mooy bakkanam bi waxtaan ak moom naan ah gis nga gaay de <laughs> waaw yaa leen jàpp ne ñii say xarit lañ ñii say xarit gis nga de waaw mu ne wa xasala daalika kullu fi baqaa'ihi wahda mu ne lii lépp day day day day day waa ji mën na koo jote bu dee moom kese moo des fa idaa kaana ma ghayruhu amina daalik bu dee am na keneen ku mu waxtaanal entre temps ñaar ñee di wax moom moom mu waaw ñun ñu ngi wax ñeewa ngi wax voilà lool day day day nekk loo am da ci am kóolute ci loolu di ko dal mu ne wa ala hada yastawi fi daalika kullu al-a'daad mu ne nag ci kaw nii eh, eh, lim yépp ci yem wala fala yatanaaja arba'atun duuna waahid mooy comme liñ gisoon cinq Imaam An-Nawawi doon ko wax bu boobaa bu ñeenti ñëw ngeen nekk cinq juróomi nit ñeenti ñi taxaw nee dem petoo nee di waxtaan bàyyi ki ci des c'est la même wala ashara moom laa doon wax ba mille ba nangam quatre-vingt-dix-neuf yi di waxtaan bàyyi kenn ki c'est la même chose wala ashara du caagante ne fukk yi fukk yi di waxtaan bàyyi kenn wala alfun masalan waaye mille tamit ñu waxtaan bàyyi kenn li wujuudi zaalikal maanaa fii haqq ndax maanaa boobu day des ba léegi ndax waa ngeen bàyyi bal wujudu fil adadil kasiir am kan mu ne bal am ba def sax mooy loolu am ci mbooloo mu gën a bari loolu sax moo gën a ci lay gën a a jàppandee te ni ah kon daal ma jàppoon di wéet di waxtaan mat nekk seen biir ñu seppi ma nii mel ni dara <laughs> wa awqante lool ci lay gën a jote fa yakunu bil mani awla lool kay moo gën a yeey sax bu boobaa ñu tere ko waaw léegi nag nga ne waa kon lu tax yoneen saa saa ci ñett yi rek mu ne fa innama wa innama xassa salaasa bi zikri li annahu awwalu euh, li annahu awwalu adadin yata'atta fi dhalika al maana mu ne parce dafa wax ñett park mooy première lim boo xam ne ci la maanaa bii di xew mooy ña nekk ñett ñaar ñi dem waxtaan bàyyi kenn looloo tax mais tekkiwul ne léegi bu dee yéen ñi ñeent ñett ñi di wax bàyyi ki kenn ki loolu dara newu ci bañ a nekk waaw d'après mu wax li Imam An-Nawawi waxoon mu ne wa zahiru hadha al hadith li feeñ ci hadith bi nag ya jami' al azman day day day muur mbooleem wal ahwal ak xaal yi wa ilay dhahaba ibn umar wa malik wal jumhur waaw mu ne wa qaala waqad dhahaba ba'duna ila anna dhalika kana fi awwal al islam loolu lépp gisoon nañ ko waaye loolu lay sa bi dëgg imaamu Nawawi waxoon na ko rahmatullah alayhi loolu daraa ci dëggul waaw moo tax imaamu Qurtubi bi mu tuddee loolu ñenn ñi naan loolu ci tukki la zalika xaasun bi safar hmm? kanta bu dëkk yi nga xam ne fi nga xam ne moom mu am nekk nañ fa kóode comme bi mu nekkee biir Medina ak yooyu ak diggante biir kër yeeg yooyu loolu imaamul Qurtubi ne wa kullu hada tahakkumun wa taxsiisun la dalila alayhi wa sahihu ma saara ilayhi al wa wallahu taala aalam bi haqaa'iq al umuur mu ne lii lépp ay acte woo la di jéem a joxe acte ci loo xam ne teguwul ci dara dan ngeen mën a waxe ne loolu mooy jamono ba islam di door a feeñ naa boobu amaguñoon doole léegi bu amee doole yow loolu lan la wàññeeg lii képp kenn ci ñun xam ne li nekkal ñetti nit ñe nekk ñetti nit ñaar ñu jóg taxaw nee di waxtaan bàyyi la yow est lii ñu fi xalaat yooyu yow mënula traver bu ñëw sa xel que ni ñuy nawloowuñ la que ñii est nekkul caw la ñu ak tamit le fait que lan moo xew ba ñoom ñuy wax seen biir wala toog di làkk beneen làkk boo xam ne ñun ñëpp am nañ làkk buñ dégg ñu bàyyi ko fi di làkk làkk boo xam ne xam nañ ne man xaw ko qu'est-ce yu mel noonu mooy xel waa foo jaar loolu da ciy am tey yéen a ko waral loolu daa jar ay l'islam doon door a feeñ wala dañoo nekk ci tukki bu ñu nekkul ci tukki loolu du ci dara voilà waaw waaw lii wér mooy li nga xam ne moom la jumhurul ulama comme ni wa rahimahullah wallahu kon lii mooy li nga xam ne moo ci jëm kon lii yëpp day nekk loo xamante ne nii ngir rek l'islam day tere lii ngir diggante gën a ratax ngir diggante gina gën a neex ngir may bañ may iblis ak ci mbokkam benn porox ndoll bu ñuy jaar ci way jullit ñi ba di leen yàqal dara dara dara moo dax loolu dafa am solo quoi waaw am tool dafa am solo lool kon nag nañ ci bàyyi xel euh, wallahu ta'ala a'lam bis-sawab wa ilayhi al wal ma'aab kon nag ci kaw noonu ci lañu jeexale bunt bi bii di ñëw insha allah ñu jël chapitre bi ci tegu te ci la ñuy duggee hadis mille six cent <laughs> hein <laughs> na laa wax <laughs> wóor na suñu borom ah ñu ngi dem de waaw riyaad bi ñaata la lu ñu dese voilà le côté buntu yi moom ñaari bunt ñu dese bunt bii ñu nekk buñ ko pare ñaari buntu ñaari kitaab boo kitaab moo ci des maanaam buntu kitaab bi sinon mille huit cent quatre-vingt-quatorze hadis la woon bii di ñëw ñu dugg ci mille huit cent bi non bii di ñëw ñuy dugg mille six cent hadis mille six cent insha allah ci buntu bële mais am na lu ko jiitu ci wàllu alquran yeneen loo xam ne lu ñu terale ci kitaabul manhiya an al umurul manhiya anha